kon ñu ñëw euh, ci jataay bi weesu gisoon nañu mbëmbëstal mu ndaw muy introduction ci laytaayal téere bi ak euh, ci titre bi mooy ni mu ko tudde moom sëriñ bi radiyallahu anhu euh, tuddaale ki nga xam ne moom téereem la ci la mooy cosaanu téere bi mooy cosaanu xasida bi kon nag ginnaaw loolu ñuy dugg fi nga xam ne mooy ci biir xasida bi kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne bismillahi rrahmani rrahim mu ne kon bismillaahi ci turu suñu boroom li nga xam ne moo fees dell ak yërmande arrahimi te yërmandeem yaatu lay tàmbalee loolu nag mooy li nga xam ne alquran nii la ko boroom bi tàmbalee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu doon yónnee ay lettre noonu la ko doon tàmbalee même bu dee am na xadiis sax boo xam ne bu wérul la waaye mooy la muy wax loolu Euh, mbir la moo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy jëfe naan kullu amrin dhi baalin lam yubda bihi bismillahi fa huwa abtar wala aqta mu ne bépp mbir boo xamante ne nii bu am solo la bu ñuy tàmbali di ko def te tàmbalewuñ ko bismillah loolu lu dog la waaw même bu ne xadiis boobu ci wàllu càllale wérul waaye loolu mooy li nga xam ne borom bi téereem bu màgg bi noonu la ko commencé yonent mi alayhi salaatu salaam bu doon bind ay lettre buuri jamono noonu la ko doon commencé bismillahir rahmanir rahim ci turu suñu borom mi fees dell ak yërmande lay tàmbalee taw yërmandeem yaatu min muhammadin abdillahi wa rasulih ne lii de leetar la boo xam ne bataaxal la boo xam ne mu ngi tukkee ci seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam di jaamu bi yàlla tey ndawam ila qaysara azim ruum voilà di ko yónni ki nga xam ne mooy qaysar le grand César de romains de Byzance de l'empire byzantin ki nga xam ne moo leen jiite woon ak yooyu naka noonu waa Kisra Perse ak mu Muqawqis bu Égypte ak yooyu Iskandariya kon loolu moo tax te boroom xam-xam yi bu ñuy tàmbale seen moo tax bu ñuy tàmbale seen téere yi di ko commencer li nga xam ne alquran noonu la ñu ubbee saar yi voilà ndax dafa am ay ay ay ay yu am solo lu nekk ci di tàmbalee turu borom di tabaaraka wa mi nga xam ne moom mooy li gën lu nit mën a tàmbalee kon mu ne sallallahu ala sayyidina muhammadin ginnaaw bismillahir rahmanir rahim mu ne sallallahu borom bi yal na borom bi julli te julli na ala sayyidina muhammadin ci suñu sang bi nga xam ne de moom moo tudd moom lañ xamee muhammadin ki nga xam ne moo ëpp luñ koy sant moom la ëpp moom moo ëpp ku ñuy sant te moo dàq sant ñépp wasallama te tamit yal na ko muccal tey sëlmal tasliman ak ak ak sëlmal di julli tey sëlmal ci moom loolu léegi nag ginnaaw kon bismillah salaatu ala nabi mu daal di teg loo xamante ni it ci alxuraan la bokk muy laaya bi nga xam ne moo nekk ci suuratul kahfi nga xam ne borom bi di wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim faman kaana yarju liqaa'a rabbihi falya'mal 'amalan saalihan falya'mal 'amalan saalihan wa laa yushrik bi'ibaadati rabbihi ahadan saar boobu muy laaya boobu nga xam ne moo mujj ci suuratul kahf muy laaya téeméer bi ak fukk waaw loolu la ko jeexe mooy ca xaajub ndax benn laay bi ginnaa gudd loolu waaye loolu la ci jël faman kaana suñu waroon naan faman kaana képp koo xam ne nekk na yar yarju di am yaakaar te gëm te am yaakaar te xam ne dina am arab bi rabbihi bés ba nga xam ne daje da muy dajeek boroomam mu war koo fay ëllëg ci lim doon nekk fii ci kaw suuf képp koo xam ne gëm nga lool te di ko yaakaar falyamal amalan saaliha suñu borom ne na jëf kooku na jëf yaakaar du damay yaakaar rek toog sëriñ bi radiyallahu anhu dina ko leeral ci biir diggante yaakaar ak xemmeem loolu dina ko leeral insha allah dinañu ko gis kon mu ne falyamal kon kon ki yaakaar day jëf yaakaar àndul ak ñàkk jëf kon mu ne suñu borom ne kon falyamal na jëf amalum jëf joo xam ne saalihan ju rafet lay doon de wala yushrik te nag bu mu bokkaale mukk bi ibadati rabbihi jaamu ji muy jaamu boroomam bu mu ci dugal gistal déggtal bokkaale bëgg gis leen ma aaw jëf yooyu yépp façon yi bokkaale la yoo xam ne day mat bu jëf bi gën a garaaw nag mooy nga boole ci borom be keneen moo tax mu ne kon na jëf amalan saaliha jëf joo xam ne ju yiw la joo xam ne ci bokkaale boroomam te jaamu jam koy jaamu moom boroomam ahadan kenn du ko bokkaale kenn loolu la sëriñ bi rek la indi ginnaaw gi après mu wax allahu rabbi wala ushriku bihi shay'a allahu sama borom de allahu borom bi tabaaraka wa taala rabbi de mooy sama borom moo ma màggal moo ma defal lépp wala ushriku bihi shay'a man ahmadul xadim de ash-shaykh ahmadul xadim radiyallahu anhu wala ushriku bihi shay'a te duma ko bokkaale dara wala hawla amul amul pexe wala quwwata amul kattan amoo pexe ba moytu safaan yi la nar a dal musiba yi nar a dal wala quwwata amoo kattan gooy xëcce bijjee li nga xamante ni nii mooy njariñ di ci jañe lor illaa billaa lu dul nga jaare ko illaa bihi lu dul nga jaare ko ci moom borom boobu nga xam ne mooy sama borom mu ne allahumma ba léegi man a cheikhu ahmadul xadim xadim radiyallahu anhu mu ne allahumma ey eh, sama borom ijaal naa yal nag ñu boole def ñu minal muttaqiina ci ñi nga xam ne ñooy way ragal yàlla yi alladiina ñi nga xam ne tataqabbalu minhum ñoom de ñoom ngay nangul seeni jëf wala tajaal naa te yal na bu ñu boole minal ladina bu ñu def minal ladina ci gaaye nga xam ne moom bu ñu boole gaaye nga xam ne dalla sànku na sa'yuhum seen jëf seen yëngu ci kaw suuf sanku na mu yàgg perte nañ ko fil xayaati dunya ci àddina bu jege jii te doye di te gaaw a jeex fi la lépp yàqoo te ñoom xamuñu ko wahum te ñoom yaxsabuuna yaxsibuuna voilà xam nga mooy njaan ginu entre warsh ak hafs xam nga lii it ci saar boobu la ko jële muy suuratu kaf lii nañ naan iqtibaas mooy ne nit ki day jël lenn benn wax boo xam ne ci alquran la nekk waaye saa mu ëndee ko ni mu ko alxuraan waxe day wax ay wax day ëmb ëndi ay wax rek dugalaale ko ci biir noonu koo xam ne xamul alxuraan day foog ne lii waxam la dekete ci alxuraan la ko jële loolu la ñuy wax ci wàllu balaaxa nga xam ne ci rhétorique arabe xam-xam boobu di toppatoo yooyu al al iqtibaas léegi nag mu ne nga xam danga koy wàlle ci alxuraan nga koy jële boole ko ci say wax mu ne kon nag kon borom bi kon yal na bu ñu boole ci ñooñ nga xam ne ñoom sànku na seeni jëf ci àddina gu doyadi wahum te ñoom yaxsabu yaxsibuuna ñu ngi yaakaar ne na ko ne ñoom yoxsinuuna sun'a ñu ngi rafetal jëf mu ne wala tahrimna te yal na bu ñu xam nu ko ajra payu haadihi hada taalif mooy taalif gii may def lii ma xam ne moom lay taalif muy xasida gii yool bi nga xam ne moo ciy tukkee yow borom bi tabaaraka wa yal na bu ñu ko xañ de wala ajra gayrihi waaye du caagante ne bu ñu xañ pay ga war a tukkee ci yeneen téere yi nga xam ne jot naa ko taalif man ash-Shaykh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu ak yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci kanam ma war leen a taalif ci sa dogal yow borom bi bijaahi ñu ngi koy ñaan nag ci darajaay bijaahi ci barket ki nga xamante ne nii mooy dayoog sayyidina suñu sang ba muhammadin di sayyidina muhammadin sallallahu yal na borom bi julli ci moom alayhi ci moom wasallama tamu sëlmal